lettre yi gisoon nañ bi mu yónnee Qaysar ak bi mu yónnee an yi ak ki nga xamante ne mooy Muqawqis waaye bu kisraa bi amu ci te loolu c'est normal parce que Kisra kaana min al-majus moom gëmul religion révélée li mu gëm mooy safaraam soosu nga xam ne woon nañ ñëw mooy tàkk te du fay loolu it dafa am beneen affaire bu am solo bu muy bu muy bu ñu yonent bi aleyhi salaam junju foofu mooy muy yónni lettre ñoom Kisra Kisra boolewu ci aaya boobu noonu yaa ahlal kitaab ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illaa Allah ba ni aaya jeexe gis nañ ne yonent bi aleyhi salaam yónneewu ko Kisra yónneewu ko Kisra yónneewu ko parce que lan Kisra dafa gëmul loolu loolu mooy ci argumentation tamit nit ki boo jéem a convaincre en tant que jullit manoo ne man ni may waxee ñépp ñoo yem dama leen di woo ci diine xooluma ci kii chrétien la ak juif la ak athée la sama yoon newu ci en tout cas daal man lii la dama naan ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu yow yaa tax waa ji du la yonent bi alayhi salaatu salaam dañoo wan ne dañuy junj fii que ku nekk mooy la alxuraan naan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al ci sa yoonu boro jaare ko ci sunna bil xikmati ci sunna nga koy teg looloo tax loolooy sagesse mooy sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la ko borom xam-xam yu fiire bil xikma tekkiwul ci ay ay la scolastique ah, ah non la sages grecque non jamais bil xikmati du loolu bil xikmati du loolu jubluwu ci loolu bil xikma mooy ci sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci nga koy teg ci li ngay woote wal maw'izati al xasana ak waaraate woo xam ne wu rafet lay doon wu baax lay doon manoo ñëw koo xam ne xam nga xam nga ñoom Qaysar ñoom Qaysar comme que gëm nañ ne gëm nañ religion révélée yi mu jaare ci loolu ne leen yaa ahlal kitaab ta'aalaw woo leen ci loo xam ne seen religion yi dëgg-dëgg loolu lay woote muy ibaadatullahi waxda jaamu buur yàlla moom don képp duñu ko bokkaaleeg dara te duñu ko booleeg lenn mu woo leen ci loolu nga gis ne boo seetloo ñoom ñépp ñoo teral leneen yonent bi alayhi salaatu salaam bind man bu dee ne gëmuñu que ça soit Qaysar que ça bi nga xam ne moo ko wutu Asham kay ak que ça soit waaye gisoo ci kenn ku doxale ni Kisra doxale moom mi nga xam ne moom id jaahu alxaami fa mazzaqahu ilaahu muhaaz istilaman ghayra lu mu waxati lu mu wax dane amma alladhi qad tawalla ba'da ashamatin fa kaafirun ghayru ma'ruf as-sumal alami non pas kooku euh, Kisra voilà euh, euh, mu ne mu ne Kisra nan la waxati Kisra waay yëpp ni di Kisra id wa dixyatun li hiraqlin thumma arsala abdallahi lilqitli kisra wa huwa lam yaqumi id jaahu alxaami id jaahu mazzaqa alxaami fa mazzaqahu ilaahu xaasastina man xay xay sharra mustalami mu ne ki nga xam ne mooy Kisra ba mu fa yónnee Abdallah ibn Hudhafa mu jox ko Malikul Bahrayn Malikul Bahrayn daal di jox lettre alayhi salaatu wassalaam daal di koy fa yabda li yadfa'ahu ila Kisra iz jaa'ahu al-haami ba ko lool lële li lettre alayhi salaatu salaam dikkalee Kisra amul dara lu muy def lu dul da koo xotti waaw ne ko tereet Kisra da ne ko tereet waaye ah fa mooy alxaami téere ba waaw iz jaahu mazzaqa alxaami fa mazzaqahu al ilaahu haza istila man ayya mustalami wala ayya pa sharra ayya mustalami ci la torox torox goo xam ne alku alku goo xamante ni nga gën yées ci wàllu alkane moom kese def loolu moom kese mooy ki def loolu moom ki nga xamante ne mooy Kisra ñi ci des mooy loolu la booy discuter koo xam ne ay ay athée fexeel dem ak ñoom seen façon raisonnement ndax waxuma la euh, maa ngi dégg kay suñu Serigne Cheikh Mouhamadou Moustapha mu ngi koy wax keroog ci kii Bulughul Maram bi am na jullit ñoo xam ne moom waxuma la yéeféer de <laughs> subhaanallah ñoo xam ne moom man ngay wax man ngay wax nii ñuy d'accord ci affaire yi mais bés bu ñu yégee ne danga ne danga ne nga ne loolu nag yonent bi sallallahu alayhi ko wax day ñu commencé saay saay dafa tardé quoi déggal maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy am na ñoo xam ne waxu yonente bi alayhi salaatu salaam mais tekkiwul dara sa ñoom amul benn poids laa fu yoo sax ko gën a diis ci ñoom walla iyaadu billaah walla iyaadu billaah walla iyaadu billaah te bu xew amee ay gàmmoo ki yëfi folklore bu amee kenn du ko njiit ca kanam sol loo xam ne ñépp a ràññee pour ñu xam ne diwu ngoog waaye kan lay nax <laughs> wa maa yaxda'una illaa anfusahum wa maa yash'urun mais lo mais warul te naxul ku dul seen bopp ñeneen yëgul ndeysaan yëgul ne boppam lay nax boppam lay jouer ay tour de rôle noonu te xamul ñoo xam ne bu dee yéeféer ay jullit ñoo mel noonu lan ngay xalaat ci yéeféer boo xam ne max dolo moom un vrai yéeféer dara naxul nga ñëw di wax ak moom ngir dugal ko ci l'islam ngir façon raisonnement bi muy demee nga bëgg a ñëw rek commencer la commencer ab hadis mais du la gëm ndax moom gëmul loolu bokk ngeen ay kii mooy te loolu lii lépp la seet ko ci sa bopp rek même pour ñu ñu convaincre la ci débat waa ji mënu la ñëw di la convaincre ci ci vision boo xam ne ak di sukkandikoo ci koo xam ne yow pour l'instant yow wana woo ko ne kooku kooku noonu jar naa bàyyi xel wala référence la ci moom xam nga des fois loolu mooy dal ñenn ni euh, foog naa waxoon naa leen ko fi ndaw ndaw sa doon wax ne mu ne dafa am kum dajeel xaw ma fan la ko gis mu naan ko seen kurus yi seen kurus yi ngeen di yor nii bi daal ak yu mel noonu mais ndaw si moom manul woon lu ko <laughs> comme que moom tiijaan la mu ba mu mu ngi koy wax naan ko ay Cheikh Ahmad tiijaan yi radiyallahu anhu lañ jox kii wag wér dëgg yu mel noonu wér du yu mel noonu mais mais waa ji kooku mooy kële ab ab ab ab genre ab ibaadu la mais kooku mais mais da ko fëlën fële la teg affaire ndax loolu <laughs> mooy kooku mënoo ko convaincre ci loolu ndax gëmul yow ne kooku kooku référence la ci moom moo tax loolu nag c'est simple bu dee ci biir jullit ñi koo xam ne dëgg ko tax a jóg c'est simple ndax jullit ñi benn référence lañ am mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam boo ñëwee mooy bi nga xam ne ñépp ci dëppoo en tout cas ku ne jullit nga te mu wér fi yow mooy yow waxu yonent bi aleyhi sa salaam bu waxee jeex na ak tarixa boo man di bokk ak mouvement boo man di bokk noonu la war a demee mais ñun ñëpp xam nañ ne demewul noonu mais mooy alxuraan ak sunna ñooy delluwaay yi pour nga convaincre ak jullit ci yooyu mooy doo ñëw naan ko sama sëriñ nee na sama sëriñ nee na ko wax parce yow sa sëriñ ñenn ñi sax jàppul nit ku baax la ci jàppul ne sa sëriñ nit ku baax la lan nga ko man ne sama sëriñ ah. nee na nga foog ne man nga koo convaincre ci loolu loolu man da nekk loolu man da nekk mais kooku mooy moom xamul ci woon yooyu moo tax daal waa kiiwul ma ne ko déedéet yow loolu kenn du ko doo argumenter noonu ah loolu doo argument doo argumenter noonu voilà loolu mooy ci biir jullit ñi mais bu dee ah, lan ngay xalaat bu dee ne ñu gëmul la nag ñoo xam ne gëmuñ na fala la mbaay di gën ñaawe no moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam nga gis fii bi mu leen di woo bi mu leen di woo dafa utilise yaa ahlal kitaab yi di mu nekk tamit ci kaw ñi ne aaya bopp dafa wàcc avant comme li nga xam ne ci la ku mel ni ñoom imaam ibn Isaaq mel ni ku jeng jëm mooy ne aaya boobu noonu dafa wàcc bien avant dafa wàcc bien avant mu yonent bi alayhi salaatu salaam di yónni lettres yi même bu dee ne am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne après la wàcc ci wafd yi comme ni ñu ko tudde woon ci délégation yi mais bu dee ne aaya la woon bu wàccoon avant euh, <coughs> da gis ne kon yonent bi alayhi salaatu alxuraan ji li wàccoon li wàccoon bari na li wàccoon bari na li jotoon a wàcc barina na waaye waxul waxul tànnul leneen tànnul beneen aaya bo dafa tànn aaya boo xam ne dafa approprié ak woo nit ñi jëme leen ci l'islam woo ñoo xam ne ay gens du livre lañ woo leen jëme leen ci lislaam mu tànn aaya yoo xam ne ñoo approprié tànnul wal aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha du alxuraan mais tànnul lool tànnul lool de tànnul lool mais li mu tànn mooy façon argumentation nga xam nan ngay mën a indee say dalil comme ci fiqh tamit gis nga waroon xam-xam bu ñu indi fiqh duñu def hors sujet ah du ñu ñëw ñuy wax ci lii des fois nag nit ki man nga foog ne ñoom hors sujet la ñuy def parce que yow yaa foog ne hors sujet la ñuy def alors que du hors sujet de. sujet bi moo large am yoo xam ne pour nga leeral ko fokk nga jaar ci yeneen ngir mën a agsi ci li nga bëgg leeral ku xamul nag ak ñun suñu jamono ji nga xam ne jamonoy précipitation la ku nekk dafa bëgg fast food comme ni ñuy def ci lekk yi ay wa jaar fee bëgg di waay xiif nga dem tak tak ñu dóoral la benn kii fële nga dóor dem sa yoon pour ñoom àddina bi yëpp noonu la war a demee loo soxla daal précipitation rak rak nga def jàll ñu naan amuñ temps te amuñ temps yépp mooy li ñuy def après amul benn njariñ léegi nag ñu foog ne diine ji moom da ñëw xam-xam ni nga koy amee mooy dugg si ci daara ji euh, euh, pas huit heures na huit heures gars yi bu dee yëfu daara moom dañuy nelaw ba heure bu leen neex non dañuy ñëw onze heures fekk ndékki ba xamatuñ fu ñu ne nelaw ba xamuñ fu ñu ne ba yeewu ndékki daari agsi nan ngay agsee ci daara ji onze heures hein ñu toog tuuti julli tisbaar jot ñu julli ba pare laa laata tàkkusaan di jot nga bëgg a dem ba pare bëgg boo génnee ci daara ji nag nekk ba ay lamul ulama may ngay fontu yow bëgg ñu nekk boo xam ne ndax lan fréquenté daara yow yow fréquenté woo daara fenn danga faa romb képp ndax affaire yooyu xam-xam boo ko bëggee li Imaam Shafi'i wax la voilà mooy dafa am yoo xam ne yooyu la laaj yoo xam ne fokk wa ngurbatun da ngay nangoo tumuranke nangoo nangoo di sonn voilà <laughs> yooyu yëpp da nga koy def mais bëgg wa tuuru zamaan gis nga mu boole ko ci ak jo kii boo xam ne jamono joo xam ne day yàgg mais doo toog kepp dugg onze heures jóge ci daara ji quinze heures ba pare bëgg wax ne xam nga xamoo boo yaakaaree na xam nga yaa ngi nax sa bopp kon nag biir yi mooy ñoom du hors sujet lañuy def mooy booy argumenter nga xam ni ngay argumenter xool ci alquran xool ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam ci sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam lu approprié ak li nga soxla di wax ak li ngay traiter yonent bi alayhi salaatu salaam kon waxul bindu ci Euh, ci lettre yi wal aadiyaati dabha fal muuriyaati qadha fal mughiraati subha fa atharna bihi naqa bindu lool de te pourtant alxuraan waaye yaa ahlal kitaabi waaw ndax waa ahlul kitaab lay bind di leen woo ci diine mu ne taalaw dikk leen ilaa kalimatin ci kàddu ci baat boo xam ne sawaa'in baynanaa wa baynakum ñun ñoo ci yem mooy lan kalimatu laa ilaha illa allah muy laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci digg ci dëgg ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala kon loolu la léegi bu ñu xamee lool léegi mooy loolu tamit dañ ko ciy jànge façon ni ngay argumenter xam tamit ñi ngay waxal yenn public la public yi yemuñu public yi yemuñu man bu may jàngal ay xale mooy bu ma doon def siira bi pour de pour ay xale comme niñ ko fi waxe woon mais <laughs> dangaa foog ne c'est approprié ma ñëw naan ah, ma naan rawaa rawal Buxaari yu rahmatullah rahmatullah alayhi fi fi kitaabihi fi saxiixihi fi kitaabil maghaazi baabu nagam xaddatana ahmadu qaala xaddatana bnu wahbin an amrin an ibni abi hilaalin annahu qaala ba pare ma ne wa axbarani naafi'un anna ibna umara axbara annahu après continuer pour ay enfant li <laughs> approprié da ngay mujj yow dangaa war a sa monde bi nga bi nga yàgg nekk dugg dans le alamul atfal muy monde des enfants ni ñuy xalaatee ak ni nga xamante ni ñoom noonu la ñuy lañuy la ñuy gise mbiri nga xaw koo def benn mu nekk récit boo xam ne day extraordinaire ndax yonent bi alayhi salaatu salaam lépp mu extraordinaire waaw avec des mots yoo xam ne yu duula waaw yoo xamante ne nii day tax xale yi ne tekk di déglu mais diina ji loolu lépp la laaj waaw di def ay ay ay parabole di kii di wane kii yi yooyu yépp bu dee gone da soxla yooyu da ngay soxla yooyu par exemple tey nii bu doon ne <laughs> jataay yii nii ab conférence la woon nga foog ne conférence moos ab conférence xam nga ne demee nii mukk boo ko defee sax gaa yi ñoo jóg bàyyi la fa <laughs> xam nga wolof moom. fekk xumbul liñ naan xumb te moom fekk xumbul dagan gi moom ñoom ñoo koy wax en général yi ñu xumb ci ñoom li ci li ci li ci dagan ndax lislaam wootewul ci xumbuteef <laughs> nay xumb kepp loolu moom lay sal al al al lay lay sal maram quoi du du li nga xam ne moom la moom la ñuy wut <laughs> mooy boo fi ñëwoon ñu woo la conférence ne la conférence al ci suñu conférence koor yi fii ci ci ci almadi wala fii ci fii ci caaro yi walla fii ci jàmm gën nga ñëw amoon dara looy wax <laughs> nga ñëw naan ay ay ah, bon mooy yooyu xanaa boo koy wax mu gàtt ne lool diw soloo na ko diw soloo na ko mais boo bëggee dugg ci taxrijul xadiis la parce que approprié wul tam <laughs> moom approprié wul approprié foofu moo tax ma may li may yàgg di wax rek conférence moom ku ko yàgg dégg foog nga ne foog ne boroom xam-xam nga mooy yow yaa ngi wor sa bopp yaa ngi nax sa bopp yow taxawagoo sax ci buntu xam-xam taxawagoo fa ndax conférence mën na laa jox ay piste xemmem loola xam-xam voilà loolu mën na ko man na la xemmem loo xam-xam nga dégg fa loo xam ne da lay booster day tax nag nga takkiwaat sa ndigg ngir mën a gën a góorgóorlu nag bu dee yaa ngi ci woon wala bu dee tàmbale woon nga dem commencer takk wuti xam-xam lillaa ngir buur yàlla kepp ngir lim la sant prioritairement nga man koo yéwénal loolu nga njëkke loolu nga njëkke loolu loolu conférence man na la koo may man na la may ay piste tamit waaw ndax loolu la looloo fa xaj yéen suñu conférence yi boo ci naree génn tagge yi tagge yeeg santaate yeeg yooyu mais boo ko ci génnee waxtu yu jeex ak heure yi nit ñi ñëw du ñëw à l'heure jamais yow boo amee fulla da ngay ñibbi laata muy tàmbali te ñëw nga heure ba ñu waxoon mañ bindoon ci carton yi dangay ñëw heure boobu mais dangay ngay ñibbi ndax boo amee bu dee yow fulla nga am boo dee nag nit ko koo xam ne moom danaan moo naan moo gars yi nii lañ mel garaawul ah, <laughs> ah garaawul nga toog xaar leen <clears throat> man nga xaar quatre heures de temps bu tàmbal bu tàmbalee waa ji yéex a ñëw rek des fois nag sax du nekk ci moom mën na teel a ñëw mais ña ña organiser mbir yi ñoo koy jaarloo feneen di ko añ loo ak yooyu añ ya tardé lépp tardé nag ñu ñëw tàmbali maa ngi jéggalu amul sens amul benn sens lool boo ci génnee protocole boobu yépp ak protocole bi nga xam ne dañ naan la ah da koy def ci minute yu gàtt bu ko defee nit ñi mën a contribuer ban contribuer. ñu jox micro yi ku nekk bëgg cee wax ngir wan ne am na lum xam ku nekk bëgg a wax ci sujet bi conférencier bi doon traité pour ñu xam ne ah ndeke diw dafa nekk ci mbooloo mi waaye ndekete moom sax mënoon naa def conférence bi amul benn njariñ amul benn njariñ contribuer mbir yi kon waruñ ko woon di tudde contribuer dañoo waroon a def waa ji bu waxtaanee ba pare bu amee lenn la ñuy ubbi ñu ubbi question réponse question réponse ci wàll lu jëm ci sharia waa ji bu ko lu mu ci mën a tontu mu tontu ci lu mu manul ku ko man ci mbooloo mi tontu ko tab mooy waxuma ay yaakaar naa de mooy lu leer ngay wax waaw wax lu leer di ko jële ci fu leer ci xadiis di ko jële ci sunna di ko jële ci alxuraan di ko jële ci waxu boroom xam-xam yi nga xam ne ñépp reconnaître seenu nekk xam-xam ba bu seen boroom xam-xam bu ko kiy conférence manul bu ko kenn ci mbooloo bi ma ne tontu mu tontu ko bu ko fi kenn manul nag ñun ñépp ñu ànd dem gëstu jiwaat ko mais lool la mais contribution ku nekk war cee nga jël kenn jël wax fi lu gën a gudd daanaka day répéter rek li waa ji waxoon yooyu yëpp boo ko génnee ci suñu kii yi mais danga naan mais lii à vrai dire perte de temps la gën a doon yàlla na nag nañ fa yàlla na. li gën jee moom te gina a cee ñàng mooy bu dee dañ cee yéene leneen lu dul yàlla képp lool moom c'est c'est catastrophique moom loolu c'est catastrophique moo tax bu doon ne loolu la public yi même conférence rek public yi ngay waxal du bokk ndax bu dee da ngay wax dangay def conférence ci ñoo xamante ne ni seen niveau ay ay ay ñoo xam ne ay taalibe lañu taalibe nag waxuma ku jébbalu ci Serigne diwle non waxuma taalibe googu taalibe gi may wax mooy taalibe boo xam ne day sa day sàkku xam-xam te jébbalu ci sëriñ diw normalement loolu lim da cee waroon a ànd dalay xamal sa diine xamal la ca si ngay seet la mais ñun moom mais ñun moom ma lay wax dangay waaru yooyu taxul may wax mooy du taalibe ku jébbalu kepp non taalibe boo xam ne day sàkkukatu xam-xam voilà bu dee ne ñooñ ngay waxal tata ñu nekk ñoo xam ne seen niveau dafa dafa avancé na ñooñu ñooñu du bokk ak booy wax ak ñeneen loolu lépp mooy ne yooyu nit ki day xam ne public yi yemuñu monde yi muy nekk yemuñu monde yi muy nekk yemuñu voilà monde bu nekk nag bu fa demee dafa war a xam ban discours la mën a tenir boo xam ne bu charia la mooy du affaire naafiq yooyu tamit de naan fii discours bii lañ nekk man je suis chez les ministres les diplomates ma wax leen ne waaye affaire l'islam yi c'est ringard walla yooyu après bu ma demee nag ci banlieue bi fi gars yi di sëqali si kim ak yooyu di topp sunna yooyu mag ñëw nag commencé nag di fa kii naan naan way lii di loolu fi naafiq la waxuñu loolu ah message bii li ci biir du changer sauf que naka laay def ba transmettre ko loolu noonu moo mën a changer loolu noonu mooy li nga xam ne moom mooy évoluer waaye du ma ci changer dara duma ci changer dara dara dara dara mooy doo ci changer dara non non ni ma koy joxe gis nga yonent bi alayhi salaam nam doon bu doon jàngal xale yi gis nga ni mu leen doon jàngal Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhu maa lim ko wax yaa ghulam ba muy lekk di dugal loxo bi fu ne mu ne ko yaa ghulam ida akalta fa sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik yaa ghulam xool yaa ghulam sa yow ngone si gis nga mu mu wàcc ba ci niveau xale bi ta Umayr tamit noonu la yaa aba aba Umayr yaa aba Umayr maada fa'ala Nughayr yow Aba Umayr muy gone bu ndaw rakku Seydina Anas muy wax ak loolu moonu Seydina Abdullah ibn bi nga xam ne ci la ne dama ne woon ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ci mbaam mu wooma bim ma eh, eh, ne ko dama lay jàngal inni uallimuka kalimaat yaa gunaam inni uallimuka kalimaat ihfadillah yahfazuk ihfadillaha tajidhu tijaahak fa ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al ummata jami'an ba ba ay ba ba ba ba xadiis a jeex yaa yow ngone si dama laa bëgg a jàngal ay kàddu gis nga ni mu wàccee koofu gis nga li u'allimuka kalimaat dama lay jàngal ay baat gis nga mu def foofu mu jàngale fa mais tawxiid mahd li nga xam ne gis nga lam jàngal ngone soof Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma mais loolu mag mi am soixante-dix ans soxla ci l'islam waaye ji nga xam ne dañ ne xutbu zamaan la dafa soxla loolu noonu mu doon jàngal gone gu ndaw Allahu akbar gis nga ne ko ko jàngale gis na Seydina Luqman tamit loolu la def yaa bunayya yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim nga gis mooy yaa bunayya ay doom sama ay doom sama yow doom sama laa tushrik billah gis nga teg dañul mais bi alxuraan bi gis nga loolu ci alxuraan la suuratu Luqmaan gis nga bi muy wax ak yonent bi bi muy wax naan yonent ma la saa saa mu wax waa ahlal kitaab mais la même chose la qul yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa tushriku allaa nushrika billaahi gis nga mooy sens bi mais colonne vertébrale message bi du changer. waxuñ la yëfi naafiq yooyu nga xam ne mudabdabiina bayna daalik laa ilaa haula wala ilaa haula lislaam jàngalawul lool mais li naafiq yooyu nga xam ne yemuñu ñoom bokkuñu fen ñoom genre jikkooy kàkkatar lañu yor mooy melo yu fa ñu jaar moom lañuy ñuy jël moom la ñuy nirool bu ñu fa jógee jëlaat melaw keneen waaw bu demee ci ku nekk daal la nga bëgg a dégg la lay déggloo loolu nag du l'islam l'islam waxuñu lool de liñ naan ay dangay approprier mbir yi déedéet mooy naka laa koy joxe message bi selon niveau ku nekk loolu lañ la wax kon yeneen bi alayhi salaatu salaam jàngal ñu lool muy lu am solo tamit ñu xam ni ñuy wax waxte ni ñuy waxe ci selon public yi ak selon auditeurs yi ak ñi nga xam ne loolu la ñuy waxe loolu moo tax xam-xam ku ko soxla foog nga jaar ci loxoy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim kenn du xame xam-xam surtout dañ naan duñ ko xamee ci rajo parce que ñun li xamee ñun li ñuy jàppe suñu rajo yi la mais sinon l'islam manoon nga xamee ci rajo la xam-xam bu leer yow imagineel cours yi nga xam ne moom mooy am ci monde bi ay ay madinatul war ak yu mel noonu buñ ko doon teg rajo mais moom nga nekkoon daaraayam mook nga nekkoon kuur bulughul maraan yii suñu sëriñ def mais buñ ko doon teg rajo mais mook nga ne woon faaye wala déet mais suñu rajo yi du pour loolu rajo yi c'est commercial c'est affaire utum xaalis la tamit yi nga xam ne mooy loolu yitteelu leen yoolu yitteelu <coughs> am ku koy kooku mën nga ko ne waa ji rajo luñ fa amee xam-xam manoo ko wax mais mooy ne ku nekk na nga jàppe moyens yen nañ ko jàppe di ko doxale looloo tax saa dépend ci loolu bu ñu utoon rajo boo xam ne dañ koo soppi ci lu mel noonu nga xam ne xam-xam pur lañ fay teg amul nag affaire parpal yooyu parpal yooyu du fa am du ñu ko tudde benn sëriñ voilà ndax boo ko tuddee sëriñ yàq nga si yàq nga ndax am na ñeneen yow même bu dee sa yéene baaxoon na dana ko def délibérément noonu xalaatoo ci woon sax yenn yi mais ki nga xam ne moom reconnaître wul ci sëriñ boobu du déglu sa rajo comme ñun ni ñu fanatique ni ñu fanatique rek en tant que wolof loolu moom wolof kenn du ko jàngal le fanatisme le parparloo ak le fanatisme kenn du ko jàngal wolof loolu kenn du ko jàngal un wolof yi kenn du ko jàngal ndax ci la juddu ci lay beñe bu moywul walla iyaatu billaah ci lay faatu te nag loolu warul woon a nekk li nga xam ne moom mooy objectifu nit déedéet waru ko woon a nekk de loolu warul woon a nekk objectifu doomu aadama bi loolu waru ko woon a nekk yow di xeex di yendu di di gontu ci rek diw laa àndal ku gise nu mu gise moom laa kontaan ku gisewul lu mu gise mere naa la jàppe laa la noonu te diw moomu du référence bi tax ñuy wax du Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mais yow euh, yaa yàq nga ko yaa ngi passé sa dund ci leneen loo xamante ni am na lu ko gënoon kon affaire yi loolu la duñ koy tuddee mooy dañ koy tuddee affaire loo xam ne ñépp a ciy gis seen bopp ñépp a ciy gis seen bopp waaw mu nekk loo xam ne wax l'islam képp la diw lu mu tudd euh, moom moom moom nag Abdullah Hadj la tudd ñu ne ah kooku mooy bàyyi laat kooku am murid la kooku moom bu mu jege suñu rajo bi déedéet. xanaa moom daa amul xam-xam si am na xam-xam sax waaye ah da ngay waaru quoi lu muy loolu moo tax nga ne da waaru yow sax da ngay waaru gi tegoo ko fenn parce que daa newul xaadir ni yow. da ngay waaru gi tegoo ko fenn parce que du tiijaan ni yow loolu problème la murid bi wax lool loolu loolu c'est c'est loolu lu grave la moo tax danga koy def tudde ko pas ay connotation xam nga boo loolu boo ko tuddee Tivaouane FM mooy yow yàq nga affaire yi Touba FM boo ko tuddee yàq nga affaire yi ndax na la leer ne sa communauté kese ñi ci bokk ak ñi ñu ngay gise kese ñoo lay déglu alors que loo xam ne dafa waroon a large englobant loolu dafa waroon a large englobant voilà nga tudd ko rajo l'islam mu jeex islam fm xam nga islam fm moom boo ko tuddee islam fm amul kenn ku mën a taxaw amul ko amul foo ko mën a dëkkale te tamit nekkul tamit nga naan man comme que loolu la damay fexe nag ngir neex ñépp naa jël ci murid yi jël ci tiijaan yi jël ci xaadir yi non non loolu it boo ko tegee critère boobu du baax affaire yi lenn la ñan ñoo am xam-xam ak fu ñu man di bokk mais bu dee ne la ay ñoo fii ne ñoo ne bien <laughs> eh, eh, lu ngeen ay ibaadu kepp la mais ñoom kepp ba fii ne lu ngeen bëgg ñoom rek a fii ne te bu genn foog ne moomeelu ab tariixam la ak loolu noonu moomeelu l'islam mooy loolu loolu bu rajo yu meloon noonu mais rajo yooyu kay ay daara lañuy ñuy doon loolu kay nit mën na koy suivre di ci topp benn benn jataay yoo xam ne jour bu ne mu am wala boog semaine bi kii bu bu ko toppee mais mu ki nekk ci daara jee mais nag comme que malheureusement amul benn suñu rajo yi man bokk ci li ma ci xam bu mel noonu moo tax ma ne te li ma ci jot a dégg suñu rajo yi ak conférence du bërëb bu ñuy amee xam-xam man nga faa amee piste mu soññu la nga dégg fa ay waaraate yu am solo yoo xamante ne nii jullit bi da koo soxla ndax waaraate lu am solo la yonent bi alayhi salaatu salaam gis nañ léegi wal maw'izati al hasana voilà wa'adana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan dañoo waar waaraate goo xamante ne ni waaraate goo xamante ni yooyu yëpp de gis nañ ko ci ci ak xadiis mooy waaraate dafa am solo c'est pas que tout temps rek fiq fiq waaraate dafa am solo loolu nag lépp solo mooy ci xam te xam-xam yooyu moo xam fiq ngay def siira ngay def hadis ngay def loolu lépp nga boole ko waale ci biir ndax c'était simple xam nga euh, c'est mooy yooyu yépp bu ko defee da ngay dajale lu bari loolu nag moo ëpp solo ndax ñun suñu siirat buñ toppoon rek nettali les événements képp mooy fii nii yépp duñ fi jaar mais dépassé nañ fii yépp ay njàngat yi yooyu yépp duñ ci taxaw bu doon ne nettali ay événement képp la képp mais duñu def ci wàllu koor gi dara ay affaire u lool loolu da nga naan mais kii peut-être hors sujet lay def ndax loolu affaire u la mais dañ naan la fiqh ñun ki ñuy jàng moo tax loolu lépp fi moom la daje muy alayhi saato wasalaam moom la ñuy jàngu dundam kon nag mënuñu koo traverser noonu téere fiq bi boo fa demee téere xadiis bi boo fa demee lii ñuy wax lay indi lii ñuy wax lay indi ci ñuy wax nii ñoom la ñuy jàpp développer ci yoo xamante ne nii comme dañuy wax affaire julli isra wal mi'raj du wax nañ ko fi mais demal ci téere xadiis yi téere fiq yi ak naka la Seyna Jibril ci suba ga ba mu koy jàngal julli mais yooyu yëpp dañ ci étalé wu mais ci lii lañ ko jële ci dundug yonent bi aleyhi salaatu salaam nañ ko jëlee kon nag mënuñoo ñëw rek romb ko noonu lool choix la choix la bu ñu neexoon ñu def comme ni ñu ko yàgg waxee ñëw wax événement yi mu romb te loolu mbir la mu baax sauf ko dafa am mu ko gën kon affaire yi loolu la affaire yi loolu la mooy ne ay dañuy xool bërëb yi lu nekk ak li mu approprié comme ni ko alayhi salaatu wassalaam fii bi muy jàngale mu ne yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin yónnee ko ñoom kis ñoom Qaysar ñoom Muqawqis ñoom ñi gëm loolu alors que Kisra lettre am loolu amu ci loolu amu ci ndax gëmul loolu ndax gëmul loolu